loolu lu mooy jàpp ci diine ji nga xam ne moom la yonent bi indi te lépp lu doom aadama soxla mi ngi ci ba nga xamee nag ne jullit ñi yox yoxi nañ ci solo lislaam dellu gannaaw ba seen wareef yu bari ñu bàyyi ko yi ñu leen doon tere yi ci bari ñu togoo ko ca lay laf la rëccati ñu dellu gannaaw ba léegi ba léegi ñu ngi dellu gannaaw te dara duñu yóbbooti ca kanam lu mooy ñu def ni gaa ñooñu jiitoon Omar ibnu Xataab ak i moromam jàpp ci tiiram yàlla bi def ko mu di docteur bi nga xam ne mooy xatte lépp lu yàlla waral ñu warlu ko lum daganal ñu daganal ko lum xaraamal ñu xaraamal ko lum santaane ñu def ko bu ñu xatte ñu xattee téere boobu yàlla wax na ci saaru maayit ci yetti ci menn xët rek ne ku xatte woowut li yàlla wàcce xéefar nga ku xatte woowut li yàlla xatte tooñkat nga ku xatte woowut li yàlla xatte faasiq nga yàtt yépp yàlla wax na ko ci alxuraan léegi julli ñi tardeeti nañ day dem di wut yeneen xatte yoo xam ne ñu koy jëlee Europe ak ak Roma ak Roumania ak ñu kenn xamut koo xam ne yaa ngi amee koom moo xam ne ñëpp a ko soxla nga dem di xaaraani loo xam ne du dara loolu it benn nattu la bu ne ci jullit ñi léegi fokk ñu xeewooti xam ne dara du leen jox doole lu may la joxoon doole seen ñu jëkk ña Omar ibnu Xataab xamul dara ci hisaab Omar ibnu Xataab xamul lu may lu yàlla waxal lu yonent bi wax waaye lum waral mu waral ko lum tere mu bàyyi ko lum daganal mu nangu ko ci la xamee doore ji nga xam ne ci la noté àddina yëpp bon nag tey ñu ngi fàttaliku juddu waa jooju ak gaay yooyu nga xam ne ñoo àndoon ak moom lu ñu war mooy ñu am kersa te ñu dellu dabaatal nañ dellu dabaatal nañ gëm yàlla mi nga xam ne moo fi nekkoon ba fi dara nekkut bu yëpp demee moo fi def yàlla mi nga xam ne lum la jox kenn mënula koo xañ lum la joxut kenn mënu koo jox yàlla mi nga xam ne bu la yëkkatee kenn mënu laa suufeel bu la suufeelee kenn mënu laa yëkkati yàlla moomu nañ jàpp ci moom te doyloo ko nañ ñeneen doolooyee seen leneen ba amuñ soxla ci yàlla ñu nit nañ dooloo yàlla moomu ba bañ soxla dara lu dul yàlla suñu ñaan nañ ñaan yàlla suñuy dimbaliku nañ dimbalikoo yàlla ñuy bëgg nañ bëgg yàlla suñuy ragal nañ ragal yàlla suñuy xemeem nañ xemeem yàlla yépp foofa la nekk teraanga yàlla lañ ñaal ak ab yonentam ak ñu yàlla teraanga yàlla la ñaal ak ab yonentam ak ñu yàlla ku gëmut yàlla loo amee luy niru teraanga itam soo seetee rek gis toroxaane yi di nekk ca biir waaye kuy topp yàlla ragal yàlla teraanga yi joo xam ne ragal yàlla ak topp yàlla ko maye dara mën da niroog moom nañ delluwaat ci yàlla te nañ jàpp suñ diina nañ jàpp diina lislaam te diina ji du julli rek du xoor rek nañ julli nañ xoor nañ asaka nañ xaj naam waaye loolu doyut nañ liggéey itam bépp liggéey nañ sàkku xam-xam itam bépp xam-xam yonent wax na yàlla wax na yonent ne ko waqul rabbi zidni ilman yàlla digalul yonent mu sàkku ndollat ci dara lu mooy ci xam-xam ndax xam-xam moom amul dayo xam-xam amul dayo lépp nag mi ngi ci alquran ak hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jullit nag sàggane loolu rek moo leen defal gannaaw nañ delluwaat jéem a dabaatal te dabaatal du am lu may ci sakku xam-xam xam-xam mooy xam arab lu ji nga xam ne ci la alquran wàcc ci la atte yi yëpp ci lañ ko lakk lu ko jooju bëri leen yéen ñëpp ba xam ko xamal ko seeni doom su ngeen bëggee yëkkatiku yëkkatiku nga xam ne julli ñi moom lañ yëkkatiku woon ca jamono yu jëkk da seen teraanga di wéy ba gi jàpp ci téere yàlla bi moo sos nguur gi nga xam ne ba léegi moom la Faysal di euh, bànneexoo ca Saudiya moom la Jamal Abdel Nasser ca Jumhuriya Arabiya al moom la Bourguiba ca Tunis moom la Hassan Sani amee ca Maghrib moom la Ahmad Mahjoub ca Soudan moom la Ahmad Sukarno ca gën a ca penku ca Indonesia ca Malaysia ca Pakistan dawla yooyu la yëpp l'islam a ci lislaam rek la dëhëre te dawla yooyu yëpp liñ nekk nekk lu xees tàmbalee génn ci loxo yi ay ñu leen moomoon ñu ngi raglu ci kanam yi noon yi ba nga xam ne ñoo tere noon yu mag yi ci àddina ñoo leen teree nelaw mbuur dafa am ci lislaam danaa leen ko wax yonent dafa wax ne dañ ma dimbalee ay ragal doxab weer yàlla wax ci alquran ne ko danaa sànni ay ragal ca xoli noon ya ragal yooyu yàlla doon dimbale yonent bi ba taxawal diine lislaam ndekete ba tey jógu fi ba léegi yàlla ngi def ragal yooyu ci lislaam jullit ñi fu ñu dajee ak luñ tuuti tuuti ak luñ néew néew doole luñ ñàkk ñàkk xam-xam ak ci pexe xéefar yi ñoom nelawatuñ ngir ñoom ngir ragal leen ragal yooyu nga xam ne yàlla sànni na ko ci xol yi ku duwut jullit ba léegi mi ngi ci ñoom ñuy ragal jullit ñi kon nag su fekkee ñu ngi ñuy ragal ñun duñ leen ragal yàlla moom moo dimbalee yonent loolu ma ne sabu taxu suna ragal yooyu kon noonu yi faagaagal nañ jullit ñi bu yàgg ndax jullit ñi ak seen ñàkk xam-xam ak seen ñàkk ay jumtukaay seen ñàkk xalal ci li gën a bari ak doole ji nga xam ne moom la yàlla jox ñi du jullit ngir jey leen ko dàqe leen ko ah, su fekkoon ne ragal yooyu amut kon doole yi faagaagal nañ àddina bu yàgg na soleer su fekkoon ni doole ji nga xam ne Russie am na ko wala américain bu ko benn jullit amoon wan du lislaam dootu taxaw ci kaw suuf waaye ñoom ña ko amee ñemewuñoo xool sax jullit ñi defe nañu ndax jullit ñaa ngi pare pour faagaagal leen ñoom nañ sant yàlla ci loolu mooy dëgg ci li yàlla wax ne teraanga yàlla la ñeel yonent la ñeel ak ña gëm yàlla koo xam nag ne teraanga jooju xamul ci cët dafa fekk gëm yàlla gi nga woote defee nekk dëgg nañu góorgóorlu nañ jàpp ci lii ñu jàpp moo gën lépp lu ñu mës a jàpp diine lislaam ñuy xeet wi nga xam ne ñoo gën ci mbooleem xeet yi ndax suñu yonente gën ci mbooleem yonente yi suñu téere gën ci mbooleem téere yi suñ diina gën ci mbooleem diine yi wala suñ diina rakay diine sax lu dul moom du diina inna diina inda laahi lislaam lu dul lislaam du diine wa man yabtaxi xaara lislaami diinan falan yuqbala minhu kuy jaamoo yàlla dara lu dul lislaam gannaaw bu yonente ba tey képp kuy jaamu yàlla ci lu dul lislaam yàlla na ne du ko nangu te na ne ci ëllëg ci ñooy perte ngay bokk kon nag beneen diine mënu fee nekk ak colonialiste ak seen i ak seen i mission ak seen alal ji bëri ji ñuy tuur pour bëgg a taxawal diine ji dul lislaam dara la du jëriñ lislaam rek moo di diine lu dul moom du diine te yonent dëggal na ko ci hadisam bés na ne naa ci kaame sama bakkan su fekkoon Muusa ibnu Imraan suñu wàcce ci moom Tawreet Isa ibnu Maryam suñu wàcce ci moom Linjiil gé ñu doon dund tey bu ngeen leen toppee booy itam ngeen réer bu ngeen leen toppee booy ngeen texaadi man maay soppeeb yàlla naka Ibrahima nekkoon xaritu yàlla diine jooju ko yàlla jox yonent boobu ku ko yàlla jox te àdduna nekk fi amut solo di yóbbal bu néew topp mu jeex te kenn ba xel ci ñun ñàkk a dee te wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyaamati te ñun duñu fayee ko fii mukk kër ga ñuy bañ a dem foofu rek la ñuy fayee ko kon kay nañu ut yóbbal lu bari feeg ñu ngi dox ci kaw suuf suñu feeg ñu ngi dund di jaamu yàlla ñu ngi ci lu baax waaye bu ñu yàlla jëlee itam ñu dem ci lu gën a baax adduna kaso la ci ku gëm yàlla aljana la ci képp ku wedd yàlla képp ku dee te xam ne yaa ngi gëm yàlla di topp yàlla da ngaa génn ci kaso dem ci sa banneex ñun ñi fi nekk di dund ci kaso lañ nekk te benn sëtu yonante sallallahu alayhi wa sallam mas naa war ci mbooloo moo xam ne gawar ga kenn mënu koo nattale ci bari ali Seydil Abidin ki nga xam ne daana amee jamono majlisam ñeneen fukki junne daa yi toxam li muy wax dana ca daje ali Seydil Abidin moomu romb benn yahoot boo xam ne miskin la te dafa amee jàngoro ji ba dagg ba loxoom yépp dagg ba jeex ay tànkam dagg ba jeex ñu sànni ko ci santare mooy sën sagar moom teg xawraam rek la am benn dagitu mburu bu wow ba mu yey amu ko Ali Zeynul Abidin jullit bi romb ko ak dooleem jooju mu ne xool leen ma ko ñu ne ko yow ak bi lay mu ne noonu yàlla bi lu may defee mu ne ko xadis bi ma dégg ne yonent ko wax laa lay laaj ndax dëgg la am ndax moo ko wax mu ne lan mu ne yonent ñu ne yonent moo wax ne adduna kaso la ci ku gëm yàlla te aljanna la ci xéefar mu ne ko waaw yonent ko wax mu ne ko yow mii yaa ne ci kaso man mii mën a aljana mu ne ko waaw waaye toskare sa noonab yàlla bi duhut nii li nga foog la tekki lii nga gis ci man te na di julli ci moom ci biir loolu te de leen ñaan yàlla seeni soxla ñaanal leen seen bopp ñaanal seeni wajut ñaanal seen mbooleem mbokk ñaanal mbooleem jullit ñi loolu mooy gàmmo allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatihi Thank you. بنا manalat bi wate ngeen nak waafeen li fa xaalis malam sanaalu nisaa Pablo Mariano mooy yàlla jëkk a bind moom la jëkk a bind lépp lu mu bind itam ci ci yonent bi da ko jëlee bind ko moo tax mu ne jullit ñi ci sama leer lañ bàyyi ko man nag maa ngi jóge ci leer ak yàlla ga de lu yàlla jëkk xamal mooy xaqiqatul muhammadiya xaqiqatul muhammadiya boobu moom la falaasifa yi réere ak sofiyanke yi jëkk yi tudde nañ ko tur bu nekk <clears throat> naa xel mu jëkk maak naa xayoolaak naa malakam korobiyaak naa lu nekk tudde nañ ko ko fekk na mooy haqiqatul muhammadiya moom la yàlla jëkk amal lépp lu mu amal itam ci haqiqatul muhammadiya boobu la ko jële de moo tax mu naa yàlla mooy se mooy joxe waaye man may seetare de <clears throat> ba ko yàlla amalee nag mu jëkk mboole mbindeef yépp gannaaw ga yàlla bind aadama jël leer ak yonent ba dénk ko ko pour mu fasoo juddu si nekk di doomu aadama di mbindeef naka ñun di dox ci kaw suuf di dund ci kaw suuf ndax ñu ndax ñu mën a jube ci moom leer bu dëkk ca péeb yàlla ba day moo taxu ñibb si ci ñun li jëmm juy dox te jëmm joojuy dox mooy sariatu lépp lu mu def atte la lépp lu mu bàyyi atte la lépp lu mu wax atte la kooku mooy yonent yàlla Muhammad moo doon jëmmi sariatu rek diirab dundam bi laaya ju wàcc ci moom mu jotal ko wala hadis ji mu wax wala lu nit wax mu saxal ko wala lu nit def mu saxal ko wala lu mu def moom wala lu bañ wala lum tere rek loolu mooy sariyaatu l'islam nag mooy nga boole gëm yàlla ak di jëfe sariyaatu gëm yàlla moo di laa ilaha illallah muhammad rasulullah nga fas ci sa xol ne waruñoo jaamu kenn lu mooy yàlla muhammad mooy yonentab yàlla te ni ko fase ci sa xol nga wax ko itam ci sa làmmiñ sariyaatu nag mooy ngay jëfee ngay jëf jëf yu baax yi nga xam ne yàlla santaane na ko niki julli julli moom yonentu yépp yàlla digal na leen julli te ñoom ñëpp julli nañ ibrahim na ne inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati rabbil alamina nga xam ne ibrahima fa doon julli ba soy bu ne nañ ko asalawaatu ka taamuruka natruka ma yabudu abaawna daf daa julli bañ na ko sa julli yu bëri ndax moo la sant li ngay wax an tabawaa liqawmikuma bi misra buyootan wajalo buyootakum qiblatan wa aqimu salaa Moussa dafa doon julli Isa fam juddoo foroguñ ko moo ne inni abdullah atani alkitaab wa jaalani nabiyan wa jaalani mubarakan aynama kuntu awsaani bi salaati mboolem yonent bu yàlla masa yónni daal digal na la julli te julli nga kon nag julli moom benn diine wéetoowu ko wali sa morom diine koor yàlla na ne xoor leen nañu leen jëkk doon xoore nga xam ne boobu koor itam ci mboolem diine yi la nekkoon xaaj ci diine Ibrahima la bokkoon neen ñuy wax ñu déglu waaye dégloo leen ñi ci buntu kër bi dégloo leen hmm. ba nga xamee ne loolu am na yonent yàlla Muhammad diinam xaja ngi ci ndax diine Ibrahima lañu ko yónni yi ñooy jëf yi nga xam ne jaam bi daf koy jëf mu dox digganteem ak boromam amma asaka nag ak yeneen jëf yu baax yi rafetal sa jikko ànd ak mépp mbindeef kooku jëf yu ak moromi jaamam yi la lislaam loolu rek la santaane lislaam daal gannaaw gëm yàlla di def lu baax rek la ci teg moo tax lislaam du yàq benn réew lislaam boobu nag mooy diine yàlla ji nga xam ne moom la gërëm te moo fi nekk ba ba yàlla doon suuf si ak ñu nekk ci kaw suuf te mooy gën ji aji doon ba nga xamee nag ne yàlla fasoonaa génne yonent boobu indi lislaam nag mu jël leeram nga def ko ci ndigal aadama aadama fu mu taxaw rek malaaka yi rang ci gannaawam di ko xool mu ne yàlla moo ñi lay rang ci sama gannaaw di ma xool rek lan la mu ne ko leer ak yonent yàlla Muhammad bi nga xam ne moo tax ma bind la moo tax ma bind lépp lu ma bind moom la ñu gis ci sa gannaaw bi moo tax ñu di moo tax ñu yeran ci sa gannaaw bi la xool mu ne yàlla leer googu def ko ci sama kanam ndax ñu may xool jubloog man bañ bañ maa féete gannaaw yàlla dawal leer ak yonent ba nag muy feeñ ci waaw wew baaraam déem bii xulafaaw arbaat yi seen leer di fëlëb ci wey ñeneen ci baaraam yi ci def ba nga xamee ne loolu am na nag Adama Hawa jabaram ëmb na ñaar fukki biit biit bu ci nekk ay seex lañ góor ak jigéen lu may caatam siisa kii maam yonent bi moom ba muy juddu moom rek a ànd ndax yàlla bëggut leer ak yonent bi rëj rëj loog dara yonent na ne yàlla dañu di ma tànnal ay baay ak i ndey musuma juddu ci ma yàlla dale ca Adama ba ma génn ci sama diggante ñaari baay Abdoulaye ak Aminata bindal nañ ko juróomi téere téeméeri maam ndey ak baay ku ma sa do xeefar nekku ci sallallahu alayhi wa sallam moom la boo seri di wax ne mosuloo dañ ba mbindi fi surloo itam ñi di la tànnal ay ndey ak i baay ba nga juddu diggante Abdoulaye ak Aminata de xaskanu yonentu boobu la woykat bi tagg naa xaskan la woo xam ne caqab càng la waaw caqab tiitar la itam waaye daal caq bu nekk xam ne diggal boo xam ne moo ci gën a foor yow nag yaay yow yonent bi yaay diggal ba nga xam ne yaa nekk ci caq boobu de mu ne waaw xaskan woowu baax na xaskan woowu baax na de waaye daal xar yeneen yonent bi sallallahu alayhi bi juddu ci guddi fukk ak ñaar itam xar boobu itam baax na de guddi gi nga xamee ne weeru gàmmu am na fukki guddi ak ñaar te guddi ñaareel ga yàlla xar bu leer boobu ñëw ci àddina de ba mu juddoo ay yëf feeñ na yoo xam ne duñ ko tudde moo ji saat ndax yàlla yónneegu ko ay fondement lañ koy tuddee waaye guddi gañ ko gëm juddoo ci la néegu nguuru Kisra toj ca Faris fukki toj toj ak ñenant fukki tóor ak ñenant ref ca taax ma taax ma yàqu na te booba Faris mooy nguur gi gën a rëy ci buur buuram àddina nag keroog fanaanu ci kaw lal ñoom ñëpp seeni lal dafa bëpp buñ taxawalee te mu dellu bëpp buñ taxawalee mu dellu bëpp de mais buur yëpp far bëfan ci suuf waaw tëdd de kii daane buur yi ñëw na guddi ga yonent boobu juddoo boyratu saawa yoon ma doon daw ca Faris te mës da waaw ngiis ba mel ni safara lañ fa doon